rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal ishriin wa an Mu'aaz radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala ba'athanii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala innaka ta'tii qawman min ahlil kitaab fad'uhum ilaa shahaadati an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulullah fa inhum ataa'uu lidaalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ataa'uu lidaalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada alayhim sadaqatan tu'xazu min aghniyaa'ihim sadaqatan tu'xazu min aghniyaa'ihim faturaddu alaa fuqaraa'ihim fa innahum ataa'uu lidaalika fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'watal mazluum fa innahu laysa baynahaa wa bayna Allaahi hijaab muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu taala mu ñëwoon ñun ba ci buntu bi ci garab gii nga xam ne ci tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amin yal na boroom bi gërëm leen kontaan ci ñoom te boole ñu ci ñoom ñoom ñu sell ñoo ñële ci garab gii nga xam ne lañ ne boobu ba léegi ci taay aaye aaye gu aaye ak waaye digle gum digle képp koo xam ne dafa tooñaate la mu tooñ na ko delloo waaw xool nañ la amaan nañ ñëw ci leeral lool nga xam ne gisoon nañ ko ci masaalik bi ca parti al al al jawharun nafis insha allah ah la ash-shaykh ahmadul hadim abul mahamidi ah ash-shaykh Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu leeraloon foofu la waxoon nañ amaan nañ ñëw euh, euh, ci ko te waxoon nañ ka nga xam ne moo taqali affaire boobu waaw <laughs> waaw muy Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah insha allahu taala kon nag tool boobu ci xadis eh, ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadisu Seydina eh, Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qays radiyallahu anhu ne suñu boroom de day ndànku di yéexi tooñkat bi waaye bés bu nee ko ciix daal di koy jàpp bés bu ko jàppee rek lam yu flit foo du du du rëcc de mbugal mam koy teg du rëcc noonu te du ko dindi eh, gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna war xadis deux cent sept tey ñu war a gis xadis deux cent huit fay a nelaw de <laughs> yàlla àjjuma ji la da julli ji ba ñëw yàlla na nangu <laughs> biir bi fees <laughs> nelaw nelaw nelaw moo ki gën a yomb di déglu xadiis loolu nga ko jafe ta téere bi ñaata xadiis la woon woon nañ ko bi ñuy tàmbale du yàggeeg téere bi kay da ubbi rek wax mille huit cent quatre-vingt-seize xadiis mille huit cent quatre-vingt-seize hadis ñun ñu ngi ci deux cent huit <laughs> xam naa la bul décourager rek walla <laughs> ba ñuy tàmbali premier hadis xam nga avancé nañ ñëw nañ ñu ngi ci deux cent huit kon tey <laughs> jàppal rek waaw boo jàppee tooba léegi nga léegi mu jeex de insha allah kon mu ne wa am Muaaz ginnaaw xadis bi la kon xadis deux cent mu ne wa am Muaaz xadis bi mu koy jëlee Seydina Muaaz Seydina Muaaz non moom siiw na radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah Seydina Muaaz wa ma adraka man Muaaz mooy Seydina Muaaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn A'id ibn Adi ibn Ka'b ibn Amr ibn Udiy ah ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Sarida ibn Yazid ibn Jusham ibn al-Khazraji al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman al-Madani mooy porte-drapeau borom xam-xam yi ah Allahu akbar yeneen tubaab saa saa nee na yawmal qiyaam Seydina Muaz mooy nekk ci kanamu borom xam-xam yi moo yor drapeau borom xam-xam yi moo gën a xam comme yeneen tubaab saa saa wax xadiisam bu siiw bopp ki leen gën a xam xalaal ak xaraam mooy fiqh bi waaw mooy Muaz bon yor drapeau bi borom xam-xam yonent bi saa saa nee na ki xam yu dagan ak yu xaraam ci sama xeet mooy Muaz ibn Jabal te jeune la woon ah. bu kenn yaakaar ne Seydina Muaz benn paa la woon boo xamante ne nii comme ñun fu ñu dégg ak baax mais Seydina Omar sax nekkoon nag Seydina Omar bi ñu koy tudd ci biir l'islam bi muy tuub ak yooyu mais jeune la woon Seydina Ali ibn Abi ñu ay jeune la ñoom xanaa après niñ nee xalifa lañ nekk mag rek <laughs> waaw mais ay seen dem njàlbéenu l'islam mais ay jeune la ñoon kon nag mu ngi noonu Allahu akbar Seydina Muaz mii nga xamante ne ni mu ngi génn àddina nag keroog ci ta ta ta Ta'un Amwas ah ci peste ba ca la génn àddina fële ca Sham ca Syrie ah foofule ah mooy fële génn àddina ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda fekke woon na Badar nag ak lépp lu yonent bi alayhi salaatu salaam xare waaw moom shahidal mashahida kullaha fekk na fépp fu yonent bi alayhi salaatu salaam taxaw xare fu Seydina Muaaz nga fa woon fekk na Badr Badr yi la waaw Allahu akbar waxuma la Badar rek avant Badar rek yooyu yëpp Aqaba yi fekk woon na ko Allahu akbar Allah Allah te muy fekk Badar mu ngi amoon ñi gën a gudd lu waroom xam-xam yi wax ñi lañ ne vingt ans ñi ne vingt et ans la amoon léegi war ngaa xam ñaata at la lay am ndax mu ngi génn àddina l'an dix-huit ci jamonoy Seydina Omar am ñu ne l'an dix set mooy dix-septième année après yonent bi après gàddaay yonent bi saa saa yow bu dee Badar vingt ans la amoon Badar ban année la amoon ci hein non ans le total Badar boo doon ban année non non Badar ban at la amoon ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam l'an deux ñaareelu at bi yonent bi alayhi salaam gàddaaye at mu njëkk boobu xare amul at bi ci tegu ci la Badar am bu dee Seydina Muaz vingt la amoon mooy deux vingt ans boo ci génnee mooy quinze ans ci cinq bu dee ñu ne la vingt ans la amoon trente six ans la Seydina Muaz bi ngay dégg yépp trente six ans la def ci kaw suuf waaw waaye wallahi moo raw jabal mooy Muaz ibn Jabal waaye wallahi moo huwa akbaru min al jabal moo gën a féete kaw jabal te six ans la amoon fanweeri fan fanweeri at ak juróom benn loolu mooy ci ñi ne vingt et un ans la amoon badal sinon bi dee ñu vingt ans la amoon hein comme ne al imam ibn Sa'd Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahimahullahu taala wax loolu nag ki ko nettali mooy euh, sëriñam bi la ko jële <laughs> al-Waaqidi <laughs> rahimahullah Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi rahimahullahu taala kon nga gis ne ko nekk ndaw imaginer kii bu ne woon day xaar comme ñun ñun ni ñu jàpp quoi ñun foog nañ ne bala ngay toppatoo affaire xam-xam ak yoo yoo wàllu sa diine nga koy xam dëgg-dëgg imagine wuñ ñu naan waa ji 17 ans la am xam yooyu wala vingt ans wala matul vingt ans wala ay cinq ans ba 30 ans sax gars jàpp nañ ne mais ça c'est tout ñoo jàpp nañ ne kuy wax xam-xam moo tax imagination nit ñi même buñ la mësula dégg dañ lay dégg rek mësuñu laa gis même ñu la gisee léeg-léeg sa for sa apparence nax leen ñu foog ne yow mag nga waaye ñenn mais buñ la gisee na nga xam ne eh, kii du mag. waaye le fait que ñu lay dégg ñoom dañuy am imagination liy toq seen xol mooy seen xel mooy waa ji moo leen mag avant te boo demee ñoom ñooñu ci déglu sax ñoom ñoo mag waa ji <laughs> waaw parce que xam-xam loolu la ñoom imaamu Malik imaam yu mag plein lañu dix-sept ans la amoon te imaamu Malik taxawul di di ifta di ubbee lu dul ne soixante-dix lu toll soixante-dix boroom xam-xamu Médina ñu moo xam ne ay taalibey saxaaba yi lañ radiyallahu anhu ñoo na ko yow am nga habilitation yow laka ahl waaw te dix-sept ans la waaw nit ñi lañ nekk ay imam ci ay quinze ay imaamu Nawawi nii gis nañ ay atam moom itam bi ñuy tàmbali téere bi Seydina moo ay trente cinq ans trente six ans lu ëpp bu dee woon day de soixante-dix di ñuulal karaw gi ndax bëggul xale ba bëgg nax xale yu jigéen ñi ak karaw bu feeñ mu wat ko diw ci lu liis di jaay ne moom un jeune la bu doon noonu lay xaar xamuñu dara door a uti xam-xam kon dina kon fan lay def trente-six ans kon mu ne wa an Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa ma'waahu amiin mu ne wa an Mu'aaz mu ne kon ni ngi jëlee ci Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee mu ne ba'athani daf ma yebal rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaal dañuy wax affaire bi nu mu gën a gaa après ñëw comme ni ñu def ah insha allah foog tan di jël par ndànk-ndànk mu ne ba'athani yebal na ma. rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ma fan la ko yebal dinañ ci ñëwaat insha allah fan la ko yónni fan la ko yebal fan la ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yónni moom Mu'aaz ba muy wax lii dinañ ci ñëw insha allah fa qaala mu ne ma innaka yow de Mu'aaz tati di nga dikkal qawman ay nit ñoo xam ne min ahlil kitaab ci waa téere yi lañ waaw mooy ñan loolu yi dinañ ci ñëw nañ wax baat yi rek ba pare après ñëw ci taxrij ba yooyu après bu ñu duggee foofu na ñu ñëw insha allahu taala ginnaaw lool bu ñu ñëw ci njàngat yi gàtt ñu xool fan la woon ak lu ko waral ak kañ kañ la ak naka la mu ne ko kon di nga dikkal xawman ay nit ñoo xam ne ay ñoñ ñoo xam ne min ahlil kitaab ci waa ñi joxoon ñi ma joxoon téere la ñi boroom bi joxoon téere di leen dikkal mooy ñoom fa ma lay yónni ci ñoom ñoom la waaw xam terrain ba mu jëm laata muy agsi fad'uhum boo leen dikkalee nang leen woo ila shahadati an la ilaha illa ci ñu seede ci seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di ay lori neen illa allah ko dul yàlla wa an nii taman mii la yónni de di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawal yàlla laa lool it dang leen woo ci lool ba pare mooy ci shahadatayni fa inhum ata'u li daalika bu dee topp nañ la ci loolee topp nañ loolee nga leen wax shahaadatayni nangu nañ cee wommatu gëm ko topp ko ah fa alimuhum nag leen xamal ne nag diine ji nag bu du du ne man daal nee naa seede naa ne buur yàlla rek lañ war a jaabu yonente yàlla sal Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo yonent bi yàlla ay point final ma dem nag di doxale nu ma neex déedéet mu ne ko fa alimhum nga xamal leen anna allah ke ne borom bi tabaaraka wa ta'aala qad iftarada daal dinay farataal alayhim ci seen kaw xamsa salawaatin ah ah juróomi julli xamsa juróom salawaatin ay julli fii kulli yawmin wa layla jour bu nekk mooy bëccëg bu nekk guddi gu nekk mooy vingt-quatre heures yu ne lii la ci borom bi euh, farataal waaw fii kulli yawmin journée bu nekk jur bu nekk ak guddeem wa layla juróomi julli fa innahum ata'u li daalika bu dee topp nañ loolu le waaw bu dee pare nañ daal di soumettre daal di tënku daal di dégg daal di topp lii nga leen wax nii ci wàllu julli ji juróomi julli yëgal leen xamal leen nay diine ji du lool kese fa alimum nag leen xamal da ba léegi bu boobaa yow Mu'aaz radiyallahu taala an ka anna allah kene borom bi tabaaraka wa taala qad iftara da farataal na alayhim ci seen kaw sadaqatan ab sarax sarax bii nag du saraxu ya euh, man daal euh, naa génne noonu rek sarax déedéet mooy zakat waaw borom bi ndax az-zakatu moo tax suñu borom ne xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum loolu zakat la da dax innama sadaqatu lil fuqara yi loolu li zakat la <laughs> balxoaat di wax loolu nee nant bay sa sam xul jëlal min amwalihim ci seen alal yi ñoom wëy ngëm yàlla jëlal ci seen alal yi sadaqatan ab sarax loolu way sarax yi walla man daal génn naa romb naa ci mbedd mi waa ji yalwaan ma yërëm ko jox ko dërëm wala ñaar dërëm wala cinq euros déet loolu ah non mooy zakat zakat zakat zakat <laughs> na ci ñoom sadaqatan zarax ab zakat boo xam ne nan lay demee tu xasu des koy jël du lu ñuy luxu sax zakat du xaalis boo xam ne dañ naan magicien bi ah yow de yow nitu yàlla nga wala tey dem nitu yàlla boo xam ne xam nga tey nga ñoo ñaanal rek xaalis bi ñëw ñu jox ko way ñàkk ñu déedéet xaalis bi ngeen liggéey mu dagan leen ngeen yor te mu man nisaab ci loolu ngeen di génne ña ko man ci société bi tu xadu des na ko jëla min agniyaahim ca ñen ca ña woomal ca ñoom mooy riche fa turaddu ñu delloo ko ala fuqaraihim ca ña ñàkk ña fa turaddu la ñu delloo ko waaw ñoom ñoo ko woomal dinañ ci ñëw faturat bi ñu delloo ko ala fuqaraihim ca way ñàkk ñu way ngëm yàlla ya mooy zakat ji mu yàlla farataal dañ koy jële ci am amu ñi am ñi di ko dox ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci société bi ci way julli ñi mu na fay nu watoo waaye fuqaraihim te ñoom waa yaman ha loolu dinañ ci ñëw tamit te teqantal bi am ak e, e, kaddu gi wute bi mu indi ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu ne fay nam wadao li daalika bu dee topp nañ la ci lool nangu nañoo wammatu ci lii fa iyaaka maa ngi lay mettre en garde nag xam nga tudd nañ fi hadis bi taayee mais côté bi rek nañ gis fa iyaaka maa ngi lay mettre en garde fa iyaaka nda attention attention defal nag maa ngi lay mooy tond ko loo wa karima ak li gën a karima karima mooy nafisa kullu shay'in karim huwa shay'un nafis ah Karima gis arab yi suñ mbokk arab yi moom bari nañu koy tudd Karim Karima Karima ah, waaw xam ne Karim nit mën na koo tudd <laughs> waaw xam nga Abdul Karim loolu al-Karimu mooy Allah waaw mooy kii def moo mooy borom teraanga moo mooy teral ñépp waaw mais Karim kese loolu nañ xam ne waxuñu al-Karimu di yàlla wële dafa am tur yoo xam ne ci ci yooyu kenn mënu koo tudd moom kese. comme Allah mënuñoo ñëw naan nit ki Allah la tudd déedéet wala ñu naan diw mooy ar-Rahman déedéet waaw mais comme Karim nii Karim nit mën na tudd Karim ak Karima ah Karima comme euh, <laughs> bokk nañu solo <laughs> Sahih Imaamul Bukhari Karima <laughs> ah voilà léegi mooy Karim Karima léegi euh, euh, Karaim. ci yi ma la jóge mooy lu ibu maa ngi lay moytal la ko man yonent baay saasaam wa karaima amwaalihim li gën a tedd ci seen alal yi boo ñëwee di jël zakat jooju ma borom bi farataal ci ñoom bul ñëw fekk seen alal yi la ci gën a jànjaru la ñu gën a la gën a baax nga ne loolu ngay jël déedéet ndax boo ko defee mooy tooñ nga leen te bu boobaa nag wattaqi na nga mooy tëddaku nag daawatal mazlum ñaan yàlla ku ñu tooñ gisoon nañ ko waaw waaw ci buntu bii ñu nekk nii rek gisuñu nañ ko <laughs> kene boo fi ñaanee koo xamante ne da da da tooñ da nga koo tooñ de toute façon amul benn barrière buy am digganteem ak ñaan ga waaw da sonal sa bopp rek moom kay rës ga kañ la rës gi naan rës ñaan gi naan rës sa kaw loolu la xaar waaye kenn waxatul li nga xamante ne mooy ne dina rës dina ne rës ci sa kaw waaw kon nag wa iyyaka bu boobaa nag maa ngi lay moy tundakuloo de wa kara'ima amwalihim daa ngi lay moy tundakuloo li gën a tedd ci seen alal yi wattaqita na nga moy tundaku da'watal mazlum tooñ yàlla waxoon naa la wolof bu ne tooñ yàlla mooy tooñ ñaan yàlla boobu mooy ñaanal nit ki lu dal ko waaw ittaqi da'wata al-mazlum fa innahu ndax kat laysa baynaha nekkul digganteem wa bayna allahi diggante tu ñaan nga ak yàlla xijaab amul benn kiiraay waaw mooy rus moom dina dal moom léegi kay kañ lay dal moom la ñuy laaj kon nag mu ngi noonu lii mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de al imaamaani dal imaam al taala dal imaamu muslim ibnul hajjaaji al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi daal nañ koy solo kon hadis yooyu est ce ñoom kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet du ñoom ñaar rek koy solo waaye seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo waaye na ko noonu a ashaabu sunan al arbaa daal nañ koy solo fay waxoon naa la ko waxati la al imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi ak al imaamu an-Nasaa'i ak al imaamu Ibnu Maajah al-Qazwini rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp daal dinañ koy solo kanta léegi nag ñu ñëw ana fan la ko al imaamu al-Bukhari al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci juróom-ñaari bërëb la indi xadis bii nii di waa Seydina Mu'aaz sauf que fii boo seetloo dane ba'athani xadis bi ci xadis say musnadu Seydina Mu'aaz la ko boole dane ba'athani yonent bi alayhi salaatu mooy an Mu'aaz ñu jële ci Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu annahu qaala mu ne ba'athani sauf que hadis bi lu bari ci Seydina même boobu sax bu Seydina Mu'aaz boobu noonu riwaay boobu ni Seydina Mu'aaz moo wax ci Seydina Mawlaana Ibnu Abbaas la jaar loolu moo tax ñenn ñi ne hadis bi ci Musnad Ibnu Abbaas la bokk am ñu ne non bu dee bële moom daa jàll ba Seydina Mu'aaz ne ba'athani Seydina Abdullah Ibnu Abbaas jële ko ci moom radiyallahu anhu lool ci Musnad Seydina Mu'aaz la mais dañ naan seen musnad seen musnad mooy la ñu kay loolu lu jar a leeral la yaa vay parce que bu ñu nee waxoon nañ la musnadul imaamu Ahmad comme téere yu mel noonu musnad yi comme ñu ne masaani musnadu imaamu Ahmad day jël benn saxaaba kon waxoon nañ la bu Seydina Abu Bakar la njëkk ah musnadu Siddiqi radiyallahu ta'ala anhu waaw indi hadith yi nga xam ne moom la jële ci moom yépp te du ko def par buntu du def naan ci wàllu hadith yi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu solo di wax wàllu njàpp après yi wax wàllu julli non non moom day jël rek di dajale mën na leen di hadith boo xam ne wàllu miraas la wax après mu jóge fa hadith bi ci tegu di wax ci wàllu sa euh, kii euh, julli julli julli àjjuma beneen hadith ba ca tegu moom di wax jaay ci marché bi ak yu mel noonu waaw mooy moom léegi day dajale par saxaaba lay ci indi yoo xam ne ay càllale yoo xam ne yu ma am ba ci ñoom xadiis yu ñu jëlee ci yonent ba ay saa saa wala yu wéri ci ba ci ñoom loolu mooy musnad léegi nag xadiis bi est ce que dañ koy boole ci loo xam ne xadiis Seyna Muaaz wala Seyna euh, Abu euh, euh, Ibnu Abbaas Abdallah radiyallahu anhu waaw loolu lañ la ne ñaar yëpp jàll na parce que Seyna Ibnu Mas'ud Ibnu Abbaas radiyallahu anhu comme niñ koy gisee ci musnadu imaam sa imam muslim moom dane eh, Seydina Muaz moo ma nettali waaw moom mu jële ci Seydina Muaz am yoo xam ne moom dane moom moo ko nettali direct waaw te loolu comme daal imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ne c'est pas nekkul lu lu lu lu jomb ko ne eh, euh, Seydina Ibn Abbas fekke woon bi yonente may sa sam bi yónni Seydina Muaz ndax jamono ji nga xam ne moom la ko yónni te loolu insha allahu ta'ala dees na ci ñëw mooy kañ la woon ak fan lañ ko yónnee loolu waxoon nañ la ah insha allahu taala kanta kon imaamul Buxaari yi dañ la waxoon ne indi na ko ci juróom-ñaari bërëb sauf que juróom-ñaari eh, juróom-ñaari bërëb yooyu yëpp moom bu ko indee ci Mawlaana Ibnu Abbaas l'affaire bi jaar hein ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu mooy moom moo ko nettali waaw ne yeneen tubaab saa saab keroog bi mu yónnee Muaaz ak yooyu radiyallahu taala anhu kanta expression bii ñu am ci Riyadu Salihin radiyallahu imaam Muslim moo ko imaam Muslim moo ko indi ne ba'asani na ma. waaye kon nañu jëla imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala nañ jël bi nga xam ne kitaabu zaka baabu axdi sadaqaati min al aghniya bi nga xam ne mooy wax jël gi nga xam ne moom la ñuy jël li nga xam ne mooy as-sadaqaati as-sadaqa min al aghniya wa turaddu fi al fuqaraa haythu kaanu ñu koy delloo ci way ñàkk ñi fu ñu man di nekk loolu it benn masalal foo <laughs> xam ne moo war imaamul Buxaari di wax waxam ji <laughs> naan haythu kaanu anhu fiqhul Bukhari fii tarajimihi wala fiqhul Bukhari fii tarajimihi imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu wa radiya anhu moo yéeme mooy fiqam bu rëy da nga koy seetlu di ko gis leer ni mu tiitree buntam yeeg yooyu waaw haythu kaanu boobee am na lu tax mu wax ko <laughs> te loolu masala xilaafiya la insha allahu taala amaana dinañ ci ñëw de ñu ngi digge ah way <laughs> ah, mën a yaa ngi digge boobu ba léegi ah, barki boro yaa ngi digge rek barki bi yàlla la wax <laughs> ah, dinañ ci ñëw insha allah kon imaamul Buxaari ci kitaabu zakaat kon ci buntu boobu mu ne haddathana Muhammad mu ne giñu nettal mooy Muhammad Muhammad bi mooy Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi wax nañ ko keroog ah benn bés dane haddathani Muhammad ibn Muqatil gaa yi na ko ban kan ci kan ci ñoom ñaar Muhammad ibn Muqatil bi al-Marwazi al-Marwazi wala ar kii ar ak wala beneen bi mu waat ci yàlla ne ma jóge ci suuf ci kaw ndëndil wadd moo ma gënal may jële ci beneen muqaatil Muhammad ibn muqaatil bi ngeen moom waaw voilà mu ne moom mukk ma jële ca kaw asamaan sa man imaamul Buxaari na ndëll ci suuf wadd moo ma gënal <laughs> may jële ci Muhammad ibn muqaatil <laughs> ar-Razi <laughs> parce que <laughs> lim doon nekk kilifa yëpp parce que juge la woon mais euh, wàllu xadiis dafa da'ifam yërul woon quoi voilà <laughs> Muhammad bi ibn Muqatil al-Marwazi voilà al-Marwazi moom Abul Hasan euh, rahmatullah alayhi al-Baghdadi al-Makki rahmatullahi alayhi qala moom moo ne axbarana xabaare nañu Abdullahi muy Abdullah ibn al-Mubarak moom it al-Marwazi ñoom ñoo bokkoon cosaan moom Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi muy al-imam Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hamdali at-Tamimi eh, al-Khurasani al-Marwazi qaala axbarana axbarana Zakariya ibn Ishaq mu ne gu ñu nettal mooy Zakariya ibn Ishaq al-Makki rahimahullah wa an Yahya ibn Abdillah ibn Sayfi moo ko jël Yahya ibn Abdillah ibn Sayfi eh? muy al-Makhzumi mawlaahum al-Makki rahmatullahi alayhi an Abi Ma'bad mawla ibn Abbas moo ko jël ci ku ñu naan Abu Ma'bad muy Abu Ma'bad al-Makki al-Hashimi mawlaahum rahmatullahi alayhi mawla eh, ibn Abbas radiyallahu anhu Abdallah moo doon jaatigem Ah, an ibni abbas moom moo ko jële ci seydina abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar mooy al abbas ak doom ji na abdallah radiyallahu anhuma léegi nag mu ne kon an ibni abbas mu jëla ko ci mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li mu'adh ibn jabal hina ba'athahu ila al yamani voilà mu ne kon yeneen tubaab saa saaf nee na Seydina Muaz ibn Jabal keroog bi mu ko yebalee yaman kon ñu xam ne kon fan la ko yebal yaman kon bu nee Seydina Mu'aaz waaye bële ba'athani rasulullah te waxul fan la mooy yaman la woon ne ko innaka satati qawman ala kitab fa ida jitahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulullah fa in ata'u laka bi dhalika fakhbirhum anna allah qad farada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa in hum ata'u li dhalika laka bi dhalika fakhbirhum anna allah qad farada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim fatuwaddu ala wara'ihim fa in hum ata'u laka bi dhalika fa iyyaaka wa daraa'ima waalihim wattaqi da'wata al-mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi hijaab noonu la ko al-imaam al-Bukhaari yéen daal imaamu Muslim ibn al-Mujir ibn Muslim ibn al-Hajjaaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaabuuri moom mu ngi ko indi ci kitaabu al-iimaan hadiis numéro 19 baabu du'aa ila shahaadatayn wa sharaa'i wa sharaa'i islami foofee la ko al imaamu muslim daal leen di foofu nag ah ah foofee la seydina Muaaz radiyallahu ta'ala anhu euh, euh, foofu nga xam ne ci euh, musnadu imam seydina Muaaz la foofu kon mu ne ci kitaabul iman wax nañ la mu ne haddathana Abu Bakr